imaam ibn isxaaq raxmatullaahi wa ala mu ne keroog bi nga xam ne ci la boroom bi boomu ñi nga xam ne ñooy waa Hawazin gis nga gis nga li li ñuy waxe te noon la yonent bi alayhi salaatu salaam doon def de delloo lépp ci yàlla fa lam walamma hazama allahu al laa ñu delloo gañaay leeg effort beeg lépp ilallahi wa rasulih te buñ ne woon ba jullit ña gañee lool xam nga lool jub na ah waaye en fait ngir mbir yi nga xam ne nit ki lépp loo xam ne lu baax la lu baax loo xam ne lu mu def la mu xam ne du moom moo def waaye tawfiq tawfiqu borom bi la ak dëppaleem la ak ngëneel gum la defal la ngëneel la boo xam ne gu mu tànn defal la ko mais boo ko réaliser du yow yaa def waaye moom borom bi mooy al mooy mooy aji def ji voilà moo tax ñu centre lépp ci yàlla pour efface effacement il faut jaam bi àgg foofu degré d'effacement ay man ñun lu te lu rafet rek lañuy wax mais yu bon yi moom nga bëgg ne gaay ne yàllaa ko ci xiir wax ji gën a bon mooy loolu yàllaa ko ci xiir loolu erreur la kenn du gis lu ñaaw diw di ko def wala nit dangay eh, gis walla iyaadu billaah moo tax yenn yi euh, euh, langage wu bi familial bi ku nekk kuy sàkku xam-xam war nga ci bàyyi xel di bañ yenn yi ñuy utiliser nga bañ ñu yóbbaale la ci parce que sinon yaa ñoo may yem ak xam-xam bi lan lay jariñ yàllaa ko ci xiir wax ju yàqu la dañ naan yàllaa ko seetaan loolu lañuy wax yàllaa ko seytaan euh, bañ doon def tafsiru suuratul kahfi bu gaaw boobu gisoon nañ ne ci euh, euh, Seydina al Xadir Seydina al Xadir alayhi salaam bi jaay yi bi bi bi bi bi muy wax yàq gi wa amma safinatu fa kaanat li masaakiina ya'maluuna fil bahri fa aradtu an a'ibaha man mu bi muy expliquer Seydina Muusaa ala nabiyyinaa alayhi afdalu salaatu wassalaam lan moo tax ci seen dars bu am solo bii nga xam ne moom lañ dugg ci ci di di di di suivre Seydina Muusaa di yonent alayhi salaatu nangoo topp koo xam ne ab waliyu la nangu koo topp jàng ci moom ne bu dayoon bu bu bu jaroon ma dox quatre-vingts ans laa wax dinaa ko def ngir daje ci moom mooy agsi ci moom ah quatre-vingts ans de chemin de cheminement rien que pour agsi rek ci waa ji yow tàmbalee ko jëlagoo dars mooy fi may uti ji xam-xam man Seydina Muusa ibn Imran rasul bani Israil min ulil azmi bokk ci ulul azmi yooyu ulul azmi ëpp doole ci li yàlla bind ñoo ci gën mu bokk ci ñooñu nangoo ne man damay laxas waaw laxas dem seeti kooku boroom bi nga ma tegtal waaw te du ma arrêté lu dul ma àgg mañ ma al baxrayni aw amdiya xuqba ndax foo fële faraay dajeek moom ndax la may ut foofu la daje ci bërëb boo bële mais xoola Seydina Alxadir de radiyallahu anhu ba muy def li muy def hein ba mu ñëwee di expliquer la jëmoon ci wàllu yàq gi mu ne man waaw gis nga gaal gi fa kaanat li masaakiina ya'maluuna fil bahr ay miskin ay orphelin ñoo xam ne seen waajur dafa génn àddina baleen fi amuñu doole guñu manele seen bopp amuñu ndimbal lu dul gaal gii la leen fi bàyyil fa aradtu nag an aibaha man xadir sayyidina al xadir man alayhi salaam ma bëgg ko ayibal dans quel but ndax kaana waraahum malikun yaxudu kulla safinatin ghasba ndax am na ca kanam buur boo xamante ne nii bu dëng la moom daal ci tafes gi bu xëyee tafes gi lay toog di xool gaal bu rafet gu ko gu gu gu romb mu ne bii évacuer les passagers euh, maintenant c'est à mon waaw sama noo la nekk maa borom mooy mu ne man maa ko yàq bële euh, gaal ga gaal ga euh, kii euh, mur ba doon waaja daanu mu yëkkati ko jooyanti ko defaraat ko hein lan la wax bam naan gone gi ba muy <laughs> expliquer lu tax mu ne mu ne gone gi parce que fii nii kër gi hein ñaar ñi ko moom seen baay dafa newoon wa kaana abuhuma saaliha mooy seen maam lenn ci boroom xam-xamu tafsir dañ ne sax du seen baay bi leen jur direct mais seen ñaata seen maami maam lañ ñoom waaw la seen mbaax di roogalaat ba agsi ci ñooñu ba tax buur yàlla tàggatal leen ca seen mbaaxu maam ab yonent boo xam ne min ulul azmi ak waliyu bu toll ni Seydina Al-Xadir mu ñëw di leen liggéeyal non moo tax mbaax du réer al laa yunsa waaw al mbaax laa yunsa kenn du ko fàtte buur yàlla du fàtte mbaax de man amila saalixan fa li nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi dhallaamin lil abid ku def lu baax sa bopp nga ko defal la waaw waman asaa ku ñaawe nag fa alayha conséquence yu ñaaw téef yi nga def fa alayha sa kaw lay këpp te nga yëg ne loolu maanu teg borom gi la du du du du du tooñ wal ayaadu billaah wa maa rabbuka te sa borom dit sa borom muy nekk bi dhallaamin bi aji tooñaakoon lil ibaadi ñeel jaamal wala taziru waziratun wizra uxra kenn du fi yenul kenn ay bàkkaar waaw nga gis foofu bi muy wax loolu mu ne fa araada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastaxrija gis nga mu ne foofu li nga xam ne lu baax la di trésor boo xam ne moom lañ doon préserver ndax miiru bu ci daanoon gaa yi sax man nañu mu duruus mooy mu ràpp gaa yi dootuñu xamat sax fu mu féete ba muy wax lool ngir ñu jot ci trésor boobu nga xam ne moom moom lañ fi am te foofu la ne ngir buñ màggee man ci man man man ci am départ mu ne loolu hmm? nag xam nga moo defar mur bi mais naxul dane fa araada rabbuka yow seydinaa muusa alayhi sa boroom di allah di sama boroom di boroom ñépp xaaliqu kulli shay aji génn lépp ci ñàkk a nekk nekkal leen wa huwa bu bëggee jëli fi waaw te loolu jafewu ko mu ne seydinaa muusa fa araada rabbuka sa boroom bëgg an yabluga ashuddahuma ngir ñun ñu defar mur bi bu ko defee balaa mur bi di nekkaat ci ci demaat day ràpp ba war a daanu fekk ñoom ñu nekk mag waaye staxrijaata bu ko defee dinañ mën a génne lu te génne kanzahuma seen trésor bi ne fii waaw loolu rahma min rabbikal loolu yërmande borom bi la gis nga lu baax li mu ne yàlla waaw delloo loo waxul ko ma fa arabtu te pourtant moo ko def mais dëgg dëgg ci def mooy borom bi subhaanahu wa moo tax boo seetloo siira bi yàgg nañu gis loolu yàgg nañu xawma euh, am na yuñ ci doon def mii euh, di ci di ci di ci bàyyiloo xel di souligner yooyu naan <laughs> moo tax yonent ba ne saa saam baral ak yooyu yépp ni muy waxe mooy buur yàlla gañe ah. loolu lañuy wax moom moo gañ moom moo nërmeel waaw mushrikuuna yi alors que bu doon boroom bakkan yu feebar yi loolu nag nit mar jullit bu ne war nga ba moytu loolu di centrer mbir yi ci mois mois moi mois mois jurul jeex déedéet déedéet te koo xam ne daa yori taalibe man nga war nga leen a fexe tàmbal loolu bu ko defee ñuy tafwiidu mbir yi di ko delloo ilallah waaw wa ufawwidu amri ila Allah la mu'minu aali Firawna waxoon mbir yépp sama mbir buur yàlla laa man daal bàyyi naa ko buur yàlla mais nag du ay waxi kese boo bàyyee say mbir buur yàlla dafa war a am ay màndarga yuy wane ne loolu dëgg la ci yow mooy premièrement war ngaa fexe di sellal say jëf ngir moom waaw bul yëgati ndax nit a lay xool wala nit a ngi lay yëg ci jaamu yàlla bi ngay jaamu yàlla waaw que ça soit quarante-cinq wàll yu taxaw di la xool ak nga nekk ci désertu Ouarzazate bi ñoo yem ci yow yow képp na ngay jaamoo yàlla ndax jaamu woo yàlla parce que diwam lay xool wala yaa ngi moom waaye it jaamu woo yàlla ngir naan dem ba ne ah. ah je suis un grand quelqu'un maintenant non je le fais uniquement parce que Allah moo ma ko demandé moo ma ko sant euh, d'ailleurs wax dëgg yàlla bu ma ci fayul woon it garaawul man loolu jaamu yàlla ngir que il faut mu fay ma non. non mais nag ni ma ko waxee man en tant que jaam ne ku def lii ma ma ma ma ma rétribuer la kii la ñuy yaakaar loolu ci moom ndax moom moo ko wax te buur yàlla laa yuxlifu llaahu al-mi'aad du wuute li nga xam ne moom la diggee waaye bu ñu nattelule woon ne sax loolu yëpp amu ci dutee ma koy jaamoo comme si ma koy jaamoo lu gine lu ma man mastata waaw ka annahu yaraani al ixsaanu xadiisu jibril hmm? rafetal di jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak waaw nga àgg foofu àgg foofu ngay jaamu yàlla xam ne de toute façon foo ne moom ngay gis comme que yow manoo ne moom manoo teewlu comme si yaa ngi koy gis xamal ne tout le temps moom lay gis kuy bàyyi xel loolu say jëf dinga ko sellalal ngir yàlla te tamit deuxième affaire bi bum la gisati ci li ngay li muy tere te bu la seytaane poussé ba loolu dal la nga gaaw daw ci buntu tuub fëgg buntam moom borom bi subhaanahu wa taala bi nga xam ne wa baabullahi lam yakun murtajaa waaw ku ko fëgg moom booy ñëw sax di dégmal da fekk mu ubbeeku waaw moom du la fa xaar sax ngay fëgg booy dégmal si mu lay ubbil moom la wax ci xadiisul qudsi boobu azza wa ku eh, nit ki bu may bu bu may dikkal di di di dox mooy suite bi quoi pas foofu la tàmbalee dama koy dikkal di daw loolu mooy lan mooy yow booy dox di ñëw ci buntu tuub mooy fekk nga buur yàlla ubbil ne la loo xamante ne ni premièrement moom mi def ci sa xol def nga reconnaître que ne tooñ nga. loolu rek ma a'zamahu min ni'ama ana moo ko gën a rëy ci ci ci ci ci li nga xam ne mooy mooy xéewal kon nag fii li ñu fi bëgg a wax mooy nañuy delloo mbiri ci yàlla waaw te wallaahi gis nga bu la yàlla mayee xéewal googu hmm, jox na la yiw goo xamante ne nii de ku yàqule man nga ne man nga ne moo ko looloo ko ñàkk am looloo ko yàqal parce que xawaaqib bii dañoo bari kii eh, aqabaat yi laa bëgg a wax mooy eh, eh, kii obstacle yi nekk ci ngir àgg ci loolu dañoo bari bi ci gën a garaaw nag du ci ñibbiti de sa bakkan bi alladi bayna janbayk nafsaka alladi bayna janbayk mooy premier problème waaw sa bakkan sa bakkan moo tax nit dina nekk moom kese nekk ci néegam kenn dëkk moom kese ci ab quatre pièces moom kese fa nekk mu tëj fenêtre tëj yépp taxaw di julli ndeke day ngistal waaye saa yow parce que le fait moom ni muy aawi mooy aaw jëf voilà day aaw jëf mooy ne loolu jàpp na ne instant bi def na loo xamante ne nii wallahi waxuma la firdawsil a'la mais bu amoon lu ko gën a kawe mais j'y serai kooku waruwul est-ce que kooku laysa minal maghrur minal minal minal ma ñi nga xam ne vraiment minal maghrur ñi nga xam ne euh, saay-saay bi daal na leen war muy iblis kon nañuy fexe di delloo mbir yi ci yàlla subhaanahu wa taala yonent bi aleyhi salaatu salaam gis nga nii la ah.